wazaada shaykhuna lyadaali thamina taqwal ilaahi zaahiran wa baatina kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ngi doon wax ci li nga xam ne mooy li nga xam ne moom lañu xam ci ponki tasawuf muy juróom-ñaar muy set muy keno yi ko téye muy pilier yi waxoon na la sumtan noppi ci loo xamante ni nii amul njariñ wajuwaan di xiif bala ngaa lekk na fekk danga koo aajowoo wajjinaabal bidaa teet li nga xam ne mooy bidaa wa tawbatan di dellu ci sa boroom saa su ne wa saharan di utti guddi yi ay waxtu yoo xamante ne wala ay jamono yoo xamante ne da koy déeyaaleeg sa boroom ci ay xeetu jaamu yàlla wa uzla ak li nga xamante ne mooy di beru di wéet thumma istiqaamatan fii lañ war a jël uzla lañ gisoon bii weesu ci gàttal gisoon nañ liñ ci waroon a gis hein thumma ginnaaw gi kon istiqaamatan bi ko xam ne moo ci tegu te mooy bi mujj mooy coow mooy tegu ci yoonu alquraan ak sunna muy yoonu bi alayhi salaatu wassalaam te sa tànk doo fës yéene ko hein teggi jamais oh, oh, jamais nga dégg ko waaw yow kay ci lii rek moo tax boroom bi waxoon ca suuratu fussilat ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innal ladhiina qaaluu rabbunaa allahu thumma istaqaamuu tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu allaa taxaafuu wa laa tahzanuu allaa taxaafuu wa laa tahzanuu wa abshiruu bil jannati allatii kuntum tuu'aduun balaa yàlla jeex mu ne inna ladina dëgg-dëgg gaa yi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allah suñu borom képp bi nga xam ne moo ñu sañ a digal ñu def suñu boroom bi nga xamante ne nii moom dong moo yelloo ñu jaamu ko te moom lañuy ñuy jaamu dee allahu mooy boroom bi tabaraka wa taala te yemuñ ci wax noonu rek ah muy wax kalima boo wax mu jeex déedéet summa ginnaaw gi bañ nee ñoo gëm yàlla ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah ndax waxoon nañ la sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo nanguwul benn laa ilaha illa allah boo xam ne muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam du ci ànd dama du nangu voilà looloo tax chrétiens yeeg juifs fi am problème par exemple ñi fekk xeet wii ba pare ne du ci dugg l'islam gii te l'islam na seen yonentee doon woowe mais bu yi yonent bale sa sa woote ñun bañ bañal ko liñ doon ñooñu duñu dex waaw moo taxoon mu ne kenn benn yahuud yi wala nasaraan yi du ma dégg ginnaaw bi gëmuma mu deewe noonu lu dul ne kooku safara la jëm kenn manu cëslëf comme ni mu ne sa xadiisu yi nekk sax imaamu muslim ci kitaabu ba kitaabul iman foofu xadiis yooyu yépp a ko fa compilé na leen foofu daal di leen fay dajale ci gàttal yeneen yi am na ñeneen ñu ko solo waaye ngir gën a yomb gistu léegi kon mu ne kon ñoom summa staqaamu waxuñu kese ne rabbuna allah après noppi ah après yow rabbuna allah bi ci sa làmmiñ la jëm boo ñëwee lan mooy defar pénc mi ñu ne nag ah rabbuna boobu di allah nag moom nañ ko tege nee ay jàngaleem na tegu nee te ñu jël code napoléonien beek yu façon yooyu yële yiñ ñu xalaatal wala ñun yi ñu xam ne nee na ñaa yooyu formé nañ ñu ba léegi mën nañoo demal suñu bopp ñun yi ñuy tëralal suñu bopp en démocrate waaw en laykaar ibn laykaar yooyu taxul ñuy wax non non mooy ñi ko wax summa ginnaaw gis taqaamu ñu coow waral teg seen tànk ci li ni rabbuna allah moomu wax azza wa jal ñu teg ko ci jaare ko ci njàngale yonent yi aleyhim salaatu wasalaam yi nga xam ne ñoom la yónnee mu ne ñooñu de teg noonu te dindiwuñu ko a te tanazzalu alayhim almalaika malaaka yi suñu boroom dina def ñuy wàcc ci ñoom bu ñuy génn waa ji génn àddina waaw nan leen allah taxaafu waay waay bu leen am dara lu ngeen ragal ci fi ngeen jëm bu leen ragal allaaxira ja ngeen jëm bàmmeel ja ngeen jëm ah morgue bañ leen nar a yóbbu bu leeku nar a jaar la waaw bu leen tiit fa ngeen jëm yawmal qiyaam taxawaay ba bu leen ko tiit allah taxaafu wala tahzanu te bu leen njàq ci li nga weesu naan céy wooy bor yi ma fi bàyyi woon nan laay def ay way tooñ ma zaalim yi ma jotoon a rëcc ndax doomu aadama laa léeg-léeg am ay yu ma rëccoon alayhi salaatu wassalaam ay waaye nu may def mu ne lool bu ci am looy jàq sa boroom ay res loolu wa abshiru te bëgg leen yéen ñii nekkoon ci istiqaama bil janna ci aljana ji nga xam ne allati bi nga xam ne kuntum nekkoon ngeen bi ngeen bi dund laata ngeen di génn àddina ni tu'aduna ñu ngi leen ko doon dégg waaw ba pare naan leen nahnu nu fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim banim jeex waaw kon loolu di istiqaama <laughs> kon mu ngi noonu al istiqaama waaw waaw allahu akbar waaw moo tax suñu boroom ne suñu boroom ne innal ladina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yahzanun xam nga fële dane ci biñ génn <laughs> allahu akbar allahu akbar bi ñu génn suuratu Fussilat dane ñooñ malaaka yi leen koy wax waaye bu ñuy waaj a génn àddina waaye déclaré na leen ko tamit bi ñu nee ci kaw suuf innal ladina xaalu dëgg-dëgg gis nga gaa yi ne bi ñuy dund dara dalu leen dara kiiwagu leen waxoon na leen lool moo tax jombul malaaka wàcc ci keneen koo xam ne du yonent yonent kenn du ko xamee liw yonent pour nga nekk yonent fokk ngay gis malaaka waxoon nañ loolu xam nga leena loon nañ la ko noonu loolu ci tafsir bi lañ ko waxoon bu allégé yi sayyidatu Maryam alayhi salatu wassalam mais gisul Seydina Jibril bi mu koy ëf noonu euh, la ko suñu boroom di ko wal ah ci suuratu euh, sayyidatu Maryam suñu boroom leeralu folo est ce que moom yonent la li gën a dëgër a yonent alayhi salatu wassalam Seydina Imraan ibn Husayn taalibe yonent bi alayhi salaatu salaam la de malaaka yi dañ ko doon nuyu mu leen di fay est-ce que daa tax mu nekk yonent yàlla teg ñépp xam nañ ne yonent ndax laa nabi yabaani amul yonent sama ginnaaw kon moo tax loolu moom keneen li ñuy xamee diw yonent la mooy fokk ab malaaka wax ak moom wala yooyu loolu ginu la dëggal am na nag ci waroon xam-xam ñu koy wax waaye loolu ginu la dëggal lii ma la wax nii rek wane na na wax jooju bi mooy kon mu ne inna alladina gaa yi nga xam ne xaalu dañ ne rabbuna allah suñu boroom dangu mooy boroom bi allah summa istaqaamu ginnaaw gi ñu coow wooral nag ca rabbuna allah la mu impliqué coow ci yoonu allah mu ne ñooñ falaa xawfun alayhim déet ñoom tiit di nekk seen kaw wala hum yahzanun te déet ñoom nekkuñ waruñoo nekk ñoo xam ne amul lu ñuy jàq kon nag loolu du istiqaama ci alquraan nga ne la waaw kon cosaanal bu waa ahlu tasawuf radiyallahu anhum ne summa istiqaamatan moo am na cosaan ci diine jéem fan la tegu xam nga kon mu ngi noonu ñu ne la kaay bala ngaa dem bala ñoo jeexal ah bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisam seydina al imaam wallahi al imaamu daanaka xadiis bu ñu wax daanaka da gis ñu naan imaamu ahmad ahmad ñi ñoo ñi borom bi barkeel vraiment waaw ñoo liggéeyal sunnaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam amuñu seen njukkeel de di leen ca di leen sàllaw Ahmad <laughs> al imaamul hujja waaw Shaykhul Islam al imaam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi wa radiya anhu <laughs> moom soroon na ko ak al taalibi al imaamu Muslim ibn al Hajjaj al Qushayri na ko noonu sëriñu imaam Muslim beneen bi al imaamu Daarimi ak imaam Ibn Maajah na ko noonu imaamu Tirmidi soroon na ko mooy hadiis Seydina Sufyaan ibn Abdillah as-Saqafi radiyallahu ta'ala anhu at-Taa'ifi mu ne dama ne yonent qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam haddithni bi amrin antasimu be ñi ñoo doon laaj li jara mu ne dama ne man Sufyan ibn Abdillah ath-Thaqafi radiyallahu ta'ala anhu ndongo la woon ci yonent bi alayhi salaam nee na dama wax ndaw yàlla li sallallahu alayhi ne ko waaw yonent bi alayhi salaam mais dooma ma doo ma jàngal nettali ma bi mbir wax ma mbir moo xamante ne ci laay moy duma ko ba ci lislaam gi yonent bi alayhi rabbi allah thumma istaqim allah mu ne ko waxal rabbi allah neel sama borom bi ma war a jaamu tong lii fàttale wala léegi aaya yu jóge lan la wax inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu yonente mi alayhi salaam delloo ko ca laaya ba qul waxal rabbi allah borom bi de tong mooy sama borom moo dong moo yelloo ma jaamu ko ay ndigalam kese di ndigal ay tereem kese di tere képp kuy digle di tere fokk say ndigal ak tere nekk relais luy jottali ndigalu borom bee ki tereem bu ko weesoo kenn du la topp kaa inan man kunt waaw waa ji kaa inan man kenn koo man di ne kenn du la topp waaw mu ne ko waxal gëm naa man de rabbi allah borom bi mooy sama borom summa staqim nga daal di coow waral nee na qultu ma ne ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam dañuy yóbbu ci noppi gële sumtan gi ñu dëkkoon a gis mu ne ma ne waaye yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi maa axwafu maa taxaafu alayya mais ana lan nga a ragal nga may gën a man man Sufyaan ibn Abdillah gis ci loo xam ne mooy docteur xol yi mooy docteur xel yeeg lépp ak yaram yi waa kon man mii njaam sii di Sufyaan ibn Abdillah yow yonent bi sallallahu alayhi lan nga gis loo xam ne yow loolu nga gën a tiit ci man mu man maa alal lan moom mën a moom mën a yàqal te loolu nga gis ne loolu nga gën ragal ci man nee na fa axada bi lisaani si yonent bi alei sat selaam génne lam nañu boppam tàllal ko téeku Allahu akbar ne ko lii sa la laa gën a ragal ci yow <laughs> wallahi dëkk la def bu génnee bal bu génnee jeex na mënoo ko dab dabaatal moo tax bala ngaa wax war ngaa remuer tubaab bi da wax mille fois ta langue dans mooy xalaat ci li ngay wax est-ce lu wax lu waxu la wala loo xam ne waxuwul waaw mais jël sa làmmiñ ëbb ko di tël tëli dong du ngóoru ci nit waaw te di nga di nga am problème de moo tax Seydina Siddiq doon wax ah ba Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu duggee ci moom radiyallahu anhu fekk ko mu téye làmmiñ mu ne ko waa looy def nii mu ne ko hadha alladhi awradani al mawarid gis nga làmmiñ wi ma téye bu ma naroon a dugg teenu alkade bu ma naroon a dugg rek moom nii moo ma fay dugal <laughs> te Seydina Siddiq Allah ki topp awwalu rajulin ba'da rasulillah fi l'islam deuxième personnage ci l'islam ginnaaw yonent bi alayhi salaam bu dee mooy wax loolu yow lan nga may xalaatal ci gaa yi yor seen lan ñu tël tëli sëriñ diwa koy def bàyyi ko mu def di wax ci deru nit ñi lu dul noonu luy jëw bu ko toppandoo wala xasteeg wax lu ñaaw bu ko toppandoo du lay du lay du référence référence yonent ma lay saab la suñu borom wax nañu ko bi gën a mag laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun hasana nekk na dëgg-dëgg pour yéen ci ndaw yàlla lii uswatun hasana ah royukaay bi gën a mag ci yeneen riwaaya yi am na yeneen yoo xam ne dana ko qul amantu billah thumma istaqim ne ko waxal yow man de ragal naa gëm naa yàlla ginnaaw gi nga coowooral